ñu tàmbali saar bi nga xam ne mooy wax aljuma moo tudd aljuma di bésub aljuma muy bés bi nga xamante ne nii comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax mooy bés bi gën boo xam ne ci moom la jant bi fenk te mooy bés bi nga xam ne ci la indi sayyidina la bind sayyidina Adam alayhi salaatu wassalaam te bés la boo xam ne ci la addina bi tamit di tukki walillahi alhamdu wal minna saar bi nag madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc suñu boroom di tàmbali mu ne bismillahi irrahmani irrahim mu ci suñu boroom bi nga xam ne moo fees del lëg yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne yusabbihu lillahi mu ngi sàbbal boroom bi tabaraka fu mu man di toll maa lépp li nga xam ne fi samaawaati mu ngi ci asamaan yi wa maa fil ardi ak li nekk ci suuf yi almaliki moom borom boobale mooy ki moom alquddus mooy ki set te set wecc te li nga xamante ne moom la ko bokkaale kat yi di jéema bokkaaleel di ko ma taqal te sori na ko alazizi mooy ki nga xam ne mooy ki noot ci nguuram mooy ki am sañ-sañ guréy gi alxakimi te mooy ki nga xam ne moo xereña yàtte huwa alladi ba'atha mooy ki nga xamante ne ni baasa moo yebal fil na ci ñi nga xam ne xamawuñ leen woon jàng ak bind muy waa Quraysh ak arab nga xam ne bariwuñ woon ñoo xamante ne nii dañ doon bind di bind dëgg li nga xamante ne nii di bind ko jàng rasuulan ndaw la leen yónnee minhum bokk ci ñoom yatlu alayhim aayaati ndaw loolu nag di yonent boobu ne alayhi salaatu wassalaam di sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam moom nga xam ne ci ñoom la bokk lu alayhim ayaatihi mu leen di jàngal aaya yi nga xamante ne ni moom moo wàcc ci alquran wa yuzakkihim te bam leen koy jànge nag ca leen di fóotaale di leen fóot ci li nga xam ne bakkaar yi ne ak yeeg tilim tilim yi wa yuallimuhumul kitaaba te noonu la leen di xamale mu leen di xamal li nga xam ne mooy téere bi wal xikmata ak xadiisam yi wa in kaanu te ñoom ñoo ñële di arab yoo yële nga xam ne ci ñoom la njëkke waaye ngir àddina bi yëpp la ñoom ñooñu yépp ñi mu njëkkeeg ñiy ñëw ca ñi ñeneen ñépp min qablu lu jiitu dañoo nekkoon la fii dalalin ci cànkute mu biinin gu leer ndax àddina bi dafa lëndëmoon këris yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom yónni ko ngir mu daal di fii effacer li nga xam ne mooy bokkaale yàlla gi law ci kaw suuf mu ne wa axarina minhum mu ne yónniwu ma ko ci ñooñu kese de wa axarina minhum lamma yalhaqu bihim ak ci ñeneen ñoo xam ne ci ñoom laa ko yebal moom yonent bi ndax yonent rabbil alamin la mooy yonent boo xam ne boroom bi noo bi nga xam ne moom mbindeef yi moo ko yónni ci mbindeef yi yépp ku ñuul ak ku weex ak ku xonq ak ku def neneen ak ku mboq ak lépp ci yem mu ne wa aaxariina minhum am na ñeneen ci ñoo ñoo xam ne ci nit ñi lamma yalhaqu bihim mooy wooteem gii ak ge ak seegul ci ñoom mooy ñenn ñi juddooguñu ñeneen ñi juddu woon nañ waaye message yonent bi alayhi salaatu bi di bataaxal bi ko suñu borom yónni ak loon ci ñoom fii ba yawmal qiyaam kuy ñëw rek ginnaaw gi mooy ko da ngaa bokk ci aaya bii waaye bo ñëwee nag ba mu jote ko nag mooy da ko koo war a gëm wa huwa ta moom borom boobu al-aziz mooy ki noot ci nguuram al-hakiim ta mooy ki xereña yaate mu ne nag zaalika gisi nga lii nii nag fadlullahi ngëneelub yàlla la mooy def nit nga gëm lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam téere bii ma ko yónnee mu leen ci xamal di leen ci fóote di leen xamal bi leen xamal téere bi ak li nga xam ne mooy xadiisam yi lii nii gëneelu yàlla la de yutii moo koy jox man yashaa ku ko soob wallahu te borom bi dul fadlil azim mooy borom gëneel gu màgg gi yooyu saydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu day nettali comme nim ñëwee ci as-sahihayn di téere imaamul buxaari ak imaamu muslim rahmatullahi alayhima ñu ne moom saydina abu hurayra mu ne dafa ne woon ci yonent bi salawatullah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi saar bi wàcc suuratul jumu'a yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ko jàng ba wa aaxariina minhum lammaa yalhaqu bihim wa huwa al-aziizul hakiim te ni am na ñeneen ñoo xamante ne nii mooy message bi ak seegul ci ñoom wa huwa te boroom bi al-aziizu mooy ki noot ci nguuram al-hakiim mooy ki xarañaat te am benn ci sahaaba yi na moo yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñooñu ñooy ñan ñooñu alquran di wax nii ne ñoom mbir mi ak seegul ci ñoom yonent bi alayhi salaatu wa salaam tontu ko continuer ba ci kanam biñ toogee noonu mu gis Seydina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu di Salman ibnul Islam di doomi yi nga xam ne mooy l'islam daal di fël mu ne doon laaj léegi ñu ne ko mu ngi nii mu ne maa mu ne ngëm yàlla bu ne woon ca biddiw li nga xam ne law kaana al-iimaanu inda Suraya lanaalahu rijaalun min haa'ulaa mu ne ngëm yàlla bu newoon ca bindoo bu kawe ba ca kaw njombox talam góor ñi bokk ak kii dinañ dem daal di ko fay jëlee mooy ngi mel ni ñoom Seydina Salmaanu radiyallahu ta'ala anhu warda képp ku gëm ci gannaawam ci way ngëm yàlla yi suñu boroom tabaaraka wa taala nag wax ñu nag gi nga xam ne mooy ñun jullit ñi di ñu artu ci alquran ji mu jox yeneen bi alayhi salaatu wassalaam sëy bu ñu ko fi bañee doxal bàyyi ko fi di doxali leneen lan jox ñu misaalu ñoo xam ne suñu borom da leen a xéewale woon jox leen téere ñu weddi ko mu ne masalul ladina hummilu tawrata masaalum ñi nga xamante ne nii ñoom dama leen a yenoon ngir jox leen tawraat ngir ñu doxe la ca ne di ko dunde di ko doxe summa lam yahmiluha dama leen ko yeneloo doxe loo leen ko de summa ginnaaw ga lam yahmiluha ñu bañ koo yenu bañ a yenul attee ca ne bañ ko doxe mu ne ñooñu ka masalil ximaari seenum misaal de mooy mbaam yahmilu sara moom mbaam de moom mbaam sëf day yenu li nga xam ne mooy ay téere yoo xam ne yu gànjaru la ta baax yoo xam ne ak muccam ak mu ngi ci biir téere yi waaye moom loolu du ko jariñ dara ak diis kese la koy jariñ ndax du ci jariñoo moom mbaam bi sa aka ñaaw masalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatillah aka ñaaw misaalam ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi aaya yàlla yi wallahu ta bi tabaraka wa taala la yahdil qawma adh-dhalimin nekku fi di gindi nit ñi nga xam ne tooñkat yi bokkaalekatu yàlla yeeg ñi bañ na duñ doxe li nga xam ne moom la wàcce ci ñoom mu ne qul waxal yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhalladhina haadu e yéen yahuud yi yéen ñi nga xam ne yéen ay yahuud ngeen yéen laay waxal wax leen in za'antum bu deen da ngeen ne annakum kana yéen awliyaa'ullah awliyaa'u lillah yéen daal yéen ay parandooy yàlla yéen ay wàlli yu yàlla yu mag yi yéen la yàlla méngoo seeni mbir wa min dunin naasi wëllif nit ñi ne baax lépp yàlla yéen na ko defal ñi ci des moom moom seeni suqo ci dunguru lañ war a doon yàlla defalu leen dara ñu boroom nee waa kon wax leen yow yonent mi alayhi salaatu wassalaam fatamannawul mawta waay waay kon mébét leen dee in kuntum saadiqiina ndeem wax ngeen dëgg ndax kat man ahabba liqaa allahi ahabba allahu liqaa'ah yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dana képp koo xamante ne nii sopp ngaa dajeek sa boroom sa boroom ne dina sopp dajeek yow tabaaraka wa ta'aala léegi nag comme que noonu nee ngeen yéen yàlla parole seen mooy seen parandoo waa léegi yéen mébét leen faatu bu ko defee ngeen dem leen fam leen di terale suñu borom ne fa eh, eh, ñu ko def de wala du duñu ko mëbët dee laa duñu ko def wala yatamannawnahu abada duñu ko mëbët mukk lu tax bima ay aydihim ndax li nga xam ne moom la seen loxo yi daal di jiital ci mbonteeg weddi yàlla gi nee ci kaw suuf ak tooñ nit ñi rey bakkanu nit ñi ci caaxaan ci loo xam ne du dara ñuy faagaagal ay bin ay ay ay ay nit ay kër ay bakkan noonu loolu tax na duñu mébét dee mu ko na xam nañ nga la leen di xaar ëllëg du lu rafet de mu ne nag kon wallahu te borom bi alimun aji xamaakoon la bi zaalimiina ci tooñkat yi ñoom yahuud yi nekk ci kaw suuf di yàq di ñi di leen ci jàppale pouvoir yu mag yi comme niñ koy dundee suñu jamono yii mooy gis nga loolu suñu borom ne bu kenn tooñ boobu ñu nekk ay man borom bi maa ko xam ta maa ko jàpp de tey du rëcc ëllëg de qul wax leen ne leen yoom innal mawta alladhi tafirruuna min waxal yéefér yi ba addinay tukkeeg yahuud yi rawatina ñoom wax leen ne dee gi yii ñuy daw nga xam ne nekk mooy ngir dund jaral na leen rey waa àddina bi yépp ngir ñoom seenu dund baax ak seenu nekkin ak seeni caaxaan suñu boroom nag ne gis nga xol wax leen yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innal mawta alladhi tafirruuna min gis nga dee gi ngeen xam ne moom ngeen di daw fa innahu mulaaqiikum moom day dajeeg yow dee mooy loolu gis nga booy daw jóge góos di daw naan naa jaar fële ca suuf bëj gànnaar amaana foofu ma rëcc mooy moom day féeteeg yow nga jóge ba gànnaar ne naa daw ba saalum ngir rëcc nga jaar foofu mu ñëw féeteeg yow kanam kon nag xam leen ne dee gii ngeen xam ne moom ngeen di daw botox ba sonn sa bët yéeg sa xar kanam gi ngir nekk jeune ngir nekk gone lool taxul xeegal ba kii wala di leeral jël ay diw diw ba sonn ngir nee nga ay rit ngay ràq wala boog di di jël yow góor ci jàpp sa bopp bi bu xaraw bu weex bu ci feeñ nga jël daal di ñuulal ko toog ngir bañ di wane ne ndaw nga na la leer ne yàgg oto bi moom yàgg mécanicien bi mécanicien bi dem leen ngeen laaj ko oto boo xam ne dafa xuri daas daanaka moom nga ñëw yóbbul ko mécanicien bi tôlier bi ne ko tôlier ma oto bi mu tôlier ko mu rafet lool waaye mu dem tëggaat ko mu rafet lool waaye nag changé wuñ moteur ba ta moom atom mille neuf cent cinquante la ku ko gis ci biti nii foog ne mbir mi lu baax na mais bis bu ko taalee saxaar ga ci génneeg xorum rom rom rom rom ja ku ko dégg nara daw